أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu as-samawati wal-ard wa kaana allahu aliman hakima ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiiran liyu'minuu billaahi wa rasuulihi wa yu'azziruuhu wa tu'azziruuhu wa tuwaqqiruuhu wa tusabbihuuhu bukratan wa asiilaa sadaqallaahul aziim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع أمته المسلمين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 ci guddi tey jii nga xam ne mooy fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru muharram di da nekk altine ci atum junni ak ñeent téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñeent ci ginnaaw gàddaay yu yenente bi sallallahu alayhi wa ci ñu war a tàmbali inchaa allahu taala ci jàng saxiixu imam al-Bukhari yi nga xam ne moom mooy tere bi gën a wér ci téere sunna yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne boroom xam-xam yi yëpp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne amul ginnaaw alquran téere boo xamante ne téere bu mel ni saxiixu imaamul Buxaari la wal comme ni ko imaam as-Suyuuti waxe rahimahullah wa laysa fil kutubi asah minhuma ba'da alqurani wa lihaadha quddima marwi marwiyu dayni fal Buxaariyu fama li muslimin fama hawa shartahuma ba wax da jeex xamante ne dafay wax ne kon ginnaaw alquranul karim amul benn ci téere yi boo xamante ne moom moo gën a ñaari téere yooyu muy téere Sahih muy téere imam al ak téere imam Muslim alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im kon ñu ngi jàng bi insha allahu taala te muy al min umur min umuri rasulillahi alayhi wa sallam wa wa ayyamihi man jaamu doyadi bi nga xam ne man bu wàccee bu suufee ci kanam borom subhaanahu wa taala di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñun maanaam suñu jaam suñu jaam bi nekk njàng moo xamante ne dañ ci jég daf ñu yégg yégg yéegi ci ñu gën a jege borom borom bi subhaanahu wa taala mu nekk loo xamante ne day nekk xaalisan li wajhihi ba pare mu nekk loo xamante ne ta'abbudan lillahi taala lay doon ngir dañ ko koy moo kese mu wa taqarruban ilayhi mu nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ciy def barke nekk loo xamante ne daf ñuy jëriñ jëriñ xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jàng kon téere bi nga xamante ne comme ni ko borom xam-xam yi di def rahmatullahi alayhim maanaam comme li imam as-Suyuti wax rahimahullahu taala te mu jëlee ko ci lu dul benn lu ñaar ci ay borom xam-xam rahimahumullah comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci al imam Abdullah ibn al al-Marwazi ak imaamu Malik ak imam ash-Shafi'i ak ñeneen rahmatullahi alal jamii ñuy wax naan al-isnaadu min ad-diin tàllale yi daal ci diina ji la bokk te ñu ngi jaamu yàlla ci jël li nga xam ne moom mooy di jàng suñu téere yi hadith yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dundalaat sunna yeneen ngir dundal sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam te di ko jaaree ci jàng gi nga xamante ne moom lañ koy jàng ak càllale yoo xamante ne dafay jokkaloo ba ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu moom mooy diine te loolu moom mooy am njàng loolu moom mooy xam-xam comme ni nga xamante ne noonu la ko imam Abdullah ibn Mubarak waxe rahimahullah mu naan al isnaadu min al isnaadu min ad-diin walawla al isnaadu la qaala man sha'a ma sha'a maanaam càllale yi kat moom daal ci diine ji la bokk te su dul woon càllale yi kon nag ku neex ku mu neex day wax rek lu ko neex kon ñun ñi ngi wax ne maanaam ñi ngi solo téere bi saxiixu imam al Bukhari man jaam bu doyadi bi nga xamante ne moom yaakaaru lu dul yërmande borom moom subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne mooy aji jég aji yaatu ji njéggal abu abdullah muhammad mustafa mbuub al muhammadi tijaani mooy wax ne haddathana ijaazatan ash-sharif al-hasani sama hadra imam salahuddin tijaani wa xaadimu al-hadiis ash-shaykh ahmad darwish ñoom ñaar ñoom ñoo jëlee ci as-sayyid abdullah ibn muhammad ibn siddiq al-xumaari ñoom ñu jëlee ci Umar ibn Hamdan ak Abdul Muhammad Abdul Hayy al-Kattani ñoom ñu jëlee ci Abdul Jalil ibn Abdul Karim Barrada mu jëlee ci Muhammad Abid as-Sindi moom mu jëlee ci Muhammad ibn Alauddin al-Mizjaji moom mu jëlee ci Cheikh Ibrahim ibn Hasan al-Kurdi al-Kawrani mu jëlee ci al-Abd as-Salih mooy jaamu yàlla bu sell boobu nga xam ne dafa guddoon fan muy Abdullah ibn Mulasa Abdullah al-Lahuti moom mu jëlee ci al-Qutb Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad an-Nahrawani moom mu jëlee ci an-Nur Abul Fath moom ah, mu jëlee ci eh, Baba Yusuf al-Harawi mu jëlee ci góor gi gudd fan kooku nga xam ne moom la ñuy wax Muhammad ibn Shadbaht moom mu jëlee ci Yahya ibn Ammar ibn Muqbil ibn Shahan moom mu jëlee ci ki nga xamante ne moom moo solo hadis moom moo solo téere bi ci moom mooy Muhammad ibn Yusuf ibn Makarib al-Firabri moom mu jëlee ci al-imam eh, al-Hafiz eh, amirul mu'minina Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhum ajma'in loolu moom mooy kon càllale bu njëkk bi nga xamante ne li mu ràññee ko mooy ne waa ahlu tasawuf dañuy faral di solowee xadi euh, saxiixu imam al-Bukhari ci bi càllale waaye li nga xamante ne moom la wara leeral fi moom mooy ne li ëpp ci borom xam-xam yi maanaam ci waa ahlu tasawuf dañ koy jële dañ koy faral di solowee ci yoon bi nga xamante ne dafay jax ci jaar ci Muhammad ibn Salih al euh, alfula alfula alfulaani moom mi nga xamante ne daf koy jël ci Muhammad ibn Sinna waaye yoon woow nga xamante ne dafay jaar ci allah ci uh, allahu ci al-Qutb an-Nahrawaani bi nga xamante ne moom lañ tudd léegi waaye yoon woowu du yoon wu wér lu tax du yoon wu wér nag moom mooy Muhammad ibn Saalih al-Fulaani moom dafa nekk koo xamante ne dafa sos li nga xamante ne moom mooy li mu wax te rawatina ne Muhammad ibn Sinna moom nga xamante ne moom la wax tudd ko daanaka jox ko lu war a tolloog ñetti téeméeri at ak yu mel noonu te kenn xamu ko faas nii en tant que taalibe nii en tant que moom mu wax ne moom xam na ko te moom la taseel eh, Makka mu ijaazaal ko ak wax ak yu mel loolu amul te comme ni nga xamante ne lu dul benn du ñaar ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nañ loolu ku mel ne al imam al hafiz Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari eh, rahimahullah niki noonu ñeneen euh, wax nañ ko waaye ku mel ne Sayyid Muhammad ibn Abdul Hayy al-Kattani moom ci Fahratul Faharib moom dafa dafa wéral ay waxam ndax jéem na koo layal ngir wax ne loolu la mu wax moom am na waaye ala kulli xaalin euh, gëstu yi nga xamante ne ñun moom lañ ci def gis li ñu gis daal moom mooy ne te li gën a dal suñu xel moom mooy di jàllale boobu daal wérul donte li ëpp ci borom xam-xamu waa ahlu tasawuf dañuy jël jàllale boobu di ko jëfandikoo di ko jëlee ci euh, di di ko solowee xadis saxiix imam al-Bukhari waaye nag li nga xamante ne moom moo mata leeral fii moom mooy ne fii nii ci yoon bi suñu diggante ak imam al-Bukhari fukki nit ak ñett ñoom ñoo fi nekk ci loo xamante ne maanaam fukki siècle la ak ñett maanaam wala boog fukki siècle ak juróom maanaam nga gis ni kon loolu lu lu tumranke la te lu gàtt gàtt la alhamdulillah Euh, donte am na beneen yoon boo xamante ne maanaam yoon wu jege yoon woowu la nga xamante ne fukki nit ak ñett rek moo dox suñu diggante ak ak imam al-Bukhari rahimahullah te moom mooy yoon bi nga xamante ne moom lañ jëlee ci suñu sëriñ Cheikhuna al imam Salahuddin at-Tidjânî moom mu jëlee ko ci al Cheikh Muhammadul Hafiz at-Tidjânî moom mu jëlee ko ci mu ki nga xam ne mooy borom xam-xam di muhaddisu euh, maghrib bi mooy Sayyid Muhammad Abdul Hayy al-Kattani moom mu jëlee ko ci al-allaamata Abdul Hadi ibn al-Arabi al-Awwad moom mu jëlee ko ci al-allaamata Muhammad ibn Ali as-Sanusi moom mu jëlee ko ci borom fan wu gudd woowa di Abdul Aziz al-Habashi moom mu jëlee ko ci al-imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani moom mu jëlee ko ci an-Najm Abdurrahim ibn Rizin al-Humawi ak Ibrahim ibn Ahmad at-Tanukhi moom mu jëlee ko ci Ahmad ibn Talib al-Hajjar moom mu jëlee ko ci al-Husayn az-Zabidi moom mu jëlee ko ci Abul Waqt Abdul Awwal as-Sajzi al-Harawi imam abu abu abul waqt euh, Abdul Awwal as-Sajzi bi euh, euh, al-Awwal as-Sajzi bi al-Harawi maanaam al-Harawi mi moom nag moom moo ko jëlee ci ñetti ci sëriñam yi ndax moom moo tax ñetti ñooñu ñoom ñoo solo Sahih imam al-Bukhari ci téere yi nga xamante ne moom la am mboolem téere boo xamante ne gis nga ko ci kaw suuf tey te fekk ne euh, dañu solo Sahih imam al-Bukhari maanaam ci ñetti ñii la jóge te moom mooy Abdullah ibn Ahmad ibn Humawiyya as-Sarakhsi te moom nusxa ñun yii ñu yor nusxa yi yëpp nusxa boobu mooy bu al bi as ak Ibrahim ibn Ahmad al-Mustamli ak Abul Haytham Muhammad ibn al-Makki al-Kushmayhani ñoom ñett ñi ñoom ñooy ñett nga xamante ne ñoom lañu am seen nusxa ci Sahih imam al-Bukhari euh, moom mu jëlee téere mu ñoom ñett ñoom ñëpp ñu jëlee ko ci Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al-Firabri Euh, al-Firabri bi moom la ñu waxoon sànq tamit mais ci moom la ñu solooyee sax imam al-Bukhari ngir ne moom dong maanaam imam al-Bukhari jàngale na téere bi maanaam lu tolloog soixante-dix mille personnes jànge nañ ko ci moom waaye al-Firabri ci at bi mujj bi mu ko jàngalee ci la ko solowee ci moom te moom mooy ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne Sahih imam al-Bukhari ci ay loxoom la tasaaroowee ba tasaaroo ci gox adduna bi yëpp moom mu jëlee ko ci al imam euh, al-Mu'azzam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhum mu daal di wax ne kitaabu bad'il wahyi maanaam bismil mu ne bismillahir rahmanir rahim maanaam bismillah ci turu buur yàlla ar-rahmaan bay aju fees doole ji yërmande ar-rahim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande balaa ñuy yeggale loolu insha allahu taala ñu barkeelu ci maanaam càllale goo xamante ne mooy càllale gi ñu gis ne càllale maanaam bi nga xam ne jàpp nañ ne mooy bi gën a barkeel ci kaw te mooy càllale goo xamante ne dafa jaaree ci suñu sëriñ mooy Cheikhna Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi ni ki noonu jaaree ci mbooloo ci ay euh, xulafaa um yi te boo bu maanaam ñooñu ñëpp ñu jëlee maanaam ñu ñu ñu jëlee hadith yi maanaam muy Sahih imam al-Bukhari ak mboolem hadith sunna yi ñu solowee ko ci càllale yooya mu kon ñu jëlee ba tey ci suñu sëriñ samahatul imam Cheikh Salahuddin at-Tijani mu jëlee ci Cheikh Mouhamadul Hafiz euh, at-Tijaani moom mu jëlee ko ci Cheikh Mouhamad euh, as-Sadiq ar-Riyahi at-Tunisi mu jëlee ko ci ash-Shaykh Tayyib an-Nayfari an-Nayfar at-Tunisi mu jëlee ko ci al-Allaamah ash-Shaykh al-Maahi ad-Darfuri nga xam te ne moom xalifa xalifa bu mag di di di taalibi direct Cheikh na Tijaani radiyallahu anhu moom mu jëlee ko ci Shaykhuna al-Qutb ar-Rabbani wal-Aarif as-Samdani Mawlana Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi nga xamante tey maqaamatul qutbaaniyatul uzma boobu ci guddi gu mel ni ki guddi gu tey jii nii la ko jote woon ci ci Arafa alhamdulillah ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne moom la ñu jëlee maanaam moom la ñu tàmbalee suñu njàngu saxeexu yenente bi maanaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina ci saxeexu imam al-Bukhari ci guddi gu mel ni guddi gi loolu dëppale gu mag la boo xamante ne moom la ñu borom bi subhaanahu wa taala defal moom al al-qutb ar-rabbani wal aarif as-samdani mumiddu kulli awliya ar-rahmani Abdul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani radiyallahu taala anhu warda waan naa bi jëlee ko ci acheikh mahmoud al-Kurdi al-Iraqi moom mu jëlee ko ci cheikhul islam acheikh Muhammad ibn Salim al-Hafni al-Misri moom mu jëlee ko ci ash-Shaykh Muhammad ibn Muhammad Abdullah as-Saljamati moom mu jëlee ko ci Shaykhul Islam ash-Shaykh Abdullah ibn Salim al-Basri al-Makki moom mu jëlee ko ci Muhammad ibn Shaykh Alauddin al-Babuli al-Misri moom mu jëlee ko ci ash-Shaykh Abu Najjar Salim ibn Muhammad as-Sanburi moom mu jëlee ko ci Khatim al-Huffaz an-Najm Muhammad ibn Ahmad ibn Ali al-Ghitti moom mu jëlee ko ci Shaykhul Islam ash-Shaykh Abu Yahya Zakariya al-Ansari mooy euh, Zakariya ibn Muhammad al-Ansari moom mu jëlee ko ci amirul amirul mu'minin fil hadith al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani euh, al-Misri radiyallahu ta'ala anhum maanaam ci càllale gi nga xamante ne moom lañ ko solee woon sànq ci moom imam al-hafiz rahimahullah te moom mooy bi nga xam ne moom moo jaaree ci al-Hamawi ak at-Tanuhi mu jaaree ko ci al-Hajjar mu jaaree ko ci az-Zabidi mu jaaree ko ci as-Sajzi al-Harawi mu jaaree ko ci Astaraxsi ak euh, maanaam mu jaar ci al-Mustamli ak al-Kushmayhani ñoom ñi ñu jëlee ko ci euh, abu maanaam ci abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Firabri mu jëlee ko ci al-imam al-hafiz euh, amirul mu'minin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari kon mu wax ci càllga googu ñu ne bismillahir rahmanir rahim mu ne bismillah kon ci turu yàlla arrahman bay aju fees dell ji yërmande arrahim bay ki nga xam ne moom mooy aju yaatu gi yërmande mu euh, ba ba baabu kayfa maanaam kitaabu bad'il wahyi maanaam kitaabu téerig bad'il wahyi tàmbalek li nga xamante ne moom mooy euh, wahyu bi maanaam ndax wax yenent bi sallallahu alayhi wa dañ koo ta maanaam daf koo tàmbalee euh, fii buntu bi maanaam mooy téere bi ndax dafa jël téere bi def ko ay <coughs> maanaam mu nekk ay euh, kitaab yu wuute euh, kitaab bi nga xamante ne euh, moom moo ci moo ci moo ci jiitu maanaam muy kat kat moom mooy kitaabu badul wahyi maanaam téeréb li nga xamante ne moom mooy lii tàmbali wahyi bi mu daal di koy jeexalee muy quatre-vingt-dix-huitième téere muy quatre-vingt-dix-huit te chiffre la tamit bu significatif ndax quatre-vingt-dix-huit moom mooy al mahmud moom ahad te moom mooy zaman maanaam nga gis ne kon téere bi insha allahu taala maanaam loolu muy lu significatif euh, te kitaabu tawhid la ko jeexale muy wéet borom bi subhaanahu wa taala maanaam moom la ko jeexale maanaam c'est comme si daf lay junj ne la wahyu bi moom mooy yoon bi nga xam ne moom ngay jaare ngir dem ci borom bi subhaanahu wa waaye boo demee ba ci jombatal ga ci sa cheminement maanaam fa nga xamante ne foofu ngay yegg moom mooy sa tawhid day sell day wér te loolu moom mooy ko te dafa dëppoo muy quatre vingt bi te mooy dafa dëppoo ak allahu wahid ahad maanaam loolu yëpp maanaam dafa bokk ci borom bi subhaanahu wa taala li nga xamante ne moom mooy dëppale bu màgg gi nga xamante ne moom la dëppale moom la dëppale al imam al Bukhari rahimahullah mu ne baabu mu ne mu ne baabu buntu kayfa ana naka kaana la nekke woon ban ul wahyi tàmbaleg wahyu bi ila rasulillahi jëm ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa qawlullahi ak waxu buur yàlla bi moom jalla zikro mu ne inna awhaynaa ilayka kamaa awhaynaa ilaa nuuhin wannabiyyiina min ba'di imaam al-Bukhârî rahimahullah dafay def saa yuy tàmbale maanaam suy ubbi benn buntu dafay wax ne ah buntu nangam nga xam ne maanaam léeg-léeg mu ne buntu nangam ak waxu yàlla sangam maanaam nga gis ne moom dafa lëkkale alquran bi ak hadith yi yooyu yëpp day wane ni maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa kenn mënu koo tàqale ak alquran. maanaam moom mooy mu tàmbalee ko kon tàmbale wax wahyu bi ak li nga xamante ne moom mooy waxu borom bi subhaanahu wa taala maanaam fii dafay wax ne daanaka li muy lépp lu mu fi wax day leeral waxu gii nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax na naan inna nag ñun buur naka ñun buur yàlla aw xay naa wax yu nañ ilayka jëm ci yow kama kem ni nga xamante ne aw xay naa noonu la ñu wax yoo woon ilaa nooxen ci yent yàlla nu noox alayhi salaatu wa salaam wan nabiyyiina ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo jiitoon min ba ñoo ñoo ñoo ñëwoon maanaam ñoo ñëwoon min baadi kon yeneen yàlla noox moom mooy nga xamante ne moom la yàlla njëkk a yónni loolu moom mooy li mu lëkkaloo ak buntu wax yi maanaam mënoon naa wax ne wax yu rek waaye dafa wax ne moom mooy téere wax yu la waaye tamit maanaam ak li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy. Euh, Euh, euh, maanaam tudd ne yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam jot na wax yi waaye yenent yàlla Nuh alayhi salaam jot na wax yi yeneen yenent yi ñëwoon ci diggante bi tamit jot nañ wax yi te wax yu bi moom mooy li nga xamante ne foofu la nit ki di mën a jaar ngir dem ci yàlla maanaam yoonu yàlla kenn mënu caa jaar di dem ci yàlla fekk ne yow ci sam xel maanaam ngay ngay sukkandikoo mbir mi dafa sukk dafa dafa tegu ci ay wahyu maanaam muy alqur'aanu yàlla ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi nga xam te nag moom mooy xadis bu njëkk bi laataa ñu koy jàng comme jàngum xadis la borom xam baaxoo di jàng li ñuy tuddee al al musalsal bil awwaliya maanaam ngir ne xadis euh, boobu bu ko defee ñu njëkk koo dégg loolu moom mooy tax ne bu ñuy jàng xadis yi ñu jàng euh, maanaam tasalsul gi daal di continuer maanaam lu série de récurrence bi daal di continuer maanaam kon tamit ñu ne ñun jaam yu baaw jaam bu doyadi bi nga xamante ne yaakaaru lu dul yërmande borom subhaanahu wa ta'ala bi aju yaatu njëggale Abu Abdullah Muhammad Mustafa Muhammadul Mustafa Mbu Muhammad yi Tijaani maa ngi solo al awwaliyat di ngir dundal sunna ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ko ci faqih bu mag bi di xaadimul hadis muy fadilatu Cheikh Ahmad ibn Darwish te noonu tamit laa ko déggee na juróom ñaari at maanaam toll nag juróom ñaari at ci tey jii ci euh, euh, euh, ci al-allaamata Cheikh Ali Jumaa te moom mooy xadis bi nga xam ne moom lañ njëkk a déggee ci moom niki noonu solo nañ ko ci même càllale ji ci ki nga xamante ne moom mooy al imam Salahuddin At-Tidjânî radiyallahu taala anhu naka noonu kon ñoom képp kenn ci ñoom nee na sama eh, sang ak sama sëriñ al-Hafiz Abdullah ibn Muhammad as-Siddiq al-Ghumari maanaam bi nga xam ne mi ngi génn àdduna 1413 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te lii moom mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom moom nee na dégg naa ci Bahauddin Abu Nasr al-Qawqaji mu nga xamante ne mi ngi génn àdduna 1357 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mboolem suñu waxee ne génn na àdduna ak sàngam ginnaaw gàddaay Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom Abul Mahasil al-Qawqaji moo ñu nettali moom mi génn àdduna 1305 te moom mooy hadith bi mu njëkk a dégg ci moom te moom tamit Muhammad Abid as-Sindi moom la solo moom nee na mooy hadith bi mu njëkk a dégg ci moom moom mi ngi génn cinquante 1257 te moom it nee na hadith bi ki nettali moom mooy hadith bi mu njëkk a dégg ci moom waaye moom it mu ne Abdurrahman ibn Sulayman al-Ahdal moo ñu nettali te moom mi ngi génn àdduna 1250. moom nee na tamit moom mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom moom nee na tamit am euh, euh, mooy Amrullah ibn Abdul Khaliq al-Mizdaji moo ñu nettali te nee na mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom euh, moom nee na ibn Aqil Aqila moom mi génn àdduna mille cinq mille cent cinquante te moom mooy nee na moom moo ñu nettali te mooy xadis bi ma njëkk a déggee ci moom nee na moom nag ah Ahmad ibn Muhammad ad-Dimyati bi nga xam ne moom moo gën a siiwee ci ibn Abdul Mughni moom moo ñu nettali moom mi nga xamante ne nee na moom mooy euh, xadis moom mi ngi génn àdduna 1117 moom mooy xadis bu njëkk a déggee moom nee na moom nee na Muhammad Abdul Aziz al-Manufi moo ñu nettali te mooy xadis bu njëkk a déggee moom moom nee na Abul Xayr ibnu Amus ar-Rushdi te moom mi ngi génn mille 1002 euh, moom nee na moom mooy xadis bu njëkk a déggee moom nee na Cheikhul Islam Zakariya al-Ansari bi génn àdduna 926. moom nee na moo ñu nettali te mooy xadis bi mu njëkk déggee ci moom nee na al imam al hafiz ahmad ibn hajar al asqalani moo ñu nettali te mooy xadis bi mu njëkk déggee ci moom moom mu ngi génn àdduna huit cent cinquante-deux nee na mooy xadis bi mu njëkk déggee ci moom nee na moom it moom nee na al hafiz zaynuddin abul fadl abdurrahim ibn al husayn al iraqi euh, moom te mi ngi génn àdduna cinq cent euh, vingt-six te moom ne euh, huit cent vingt-six plutôt nee na moom mooy xadis bi mu njëkk a diggi ci moom nee na moom moo ñu nettali ne Abul Fath Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Maydumi moom moo ñu nettali nee na moom mooy xadis bi mu njëkk a diggi moom nee na Abul Faraj Abdul Latif ibn Abdul Mun'im al-Harrani moom mi nga xam ne mi ngi génn àdduna 672 moo ñu nettali nee moom mooy xadis bi mu njëkk a diggi ci moom nee na moom Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi mel na mooy imam bu siiw boobu moo ñu nettali moom mi ngi génn àdduna 597 nee na moom mooy xadis mu njëkk déggee ci moom nag na moom nag nee na Ismaa'il ibnu Abi Salih an-Naysaburi moo ñu nettali te moom mooy xadis mu njëkk déggee ci moom nee na moom moom nee na euh, Abu Hamid al-Bazzaz mi nga xamante ne mu dañ koy wax al-Khashshab moom mooy euh, mi génn àdduna trois cent trente maanaam an-Naysaburi bi ñu wax sànq mi ngi génn àdduna quatre cent soixante-dix imam Ibnu Jawzi mi ngi génn àdduna cinq cent quatre-vingt-dix-sept voilà nee na kon al-Khashshab nee na moom mooy xadis mu njëkk a déggee ci moom moom it nee na Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam bi génn bi bi nga xam ne mi ngi génnee adduna deux cent soixante nee na moo ñu nettali ci moom mooy xadis bi mu njëkk moom laa njëkk a déggee ci moom nee na Sufyan ibn Uyayna bi génn adduna cent quatre vingt moom nee na moo ñu nettali nee na mu te moom mooy xadis bi nga xam ne moom laa njëkk a déggee moom te fii la tasalsul gi yam maanaam ku nekk naan lii mooy li mu njëkk a déggee ci moom fii la yam Ah, waaye dinañ gis ne dana continuer ci geneenu anam moom mooy ne abu ah, ah, abu qaabus mi nga xam te ne maanaam jaam la bu abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma goreel moom moom ne moom mi ngi jëlee ci abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xam ne mi ngi génn àdduna 65 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom te Abu Qabus mi bi muy nettali dafa ne moom mooy xadis bi nga xamante ne Abdullah ibn Amr moom la jëkk nettalee Sham maanaam nga gis ne moom la jëkk euh, nettalee Sham te Amr ibn Dinar euh, euh, Amr ibn Dinar moom mi solo ci baayam nee na maanaam mi solo ci sëriñam moom nee solo ci moom nee na Abu Qabus moom lañu ñu njëkk nettali Ibn Uyayna daal moom la ñu njëkk dicté maanaam moom la ñu euh, Abdul euh, euh, ibn Dinar moom la ñu njëkk a dicté te moom mooy kon boo ko xoolee daanaka càllale googu dafay gën a wéy te Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba mu jugee hajjatal wadaa hadis bi lañ njëkk a ci moom te yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ar-rahimuuna yarhamuhumur rahmaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa subhaanallah mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy yërëmaate ki nga xam ne mooy buuru aju fees dell ji yërmande dana leen yërëm kon nag yërëm leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne moom mooy aju fees dell ji yërmande moom dana leen yërëm xadis bi moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi borom xam-xam xadis yi di njëkk a jàngale saa su nekk saa yoo xamante ne dañuy noose ay buntu xadis maanaam buntu jàngalem xadis maanaam su ko defee tasalsul gi mën a continuer maanaam su ko defee képp kenn mën koo soloo daal ne man bii mooy bi mu njëkk a déggee ci euh, diw sàngam maanaam bu ko defee càll càll la googu continuer euh, dem ba euh, maanaam ba mën a continuer te bu boobaa na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di continuer muy le teranga bu rëy rëy boo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala joxu ko benn xeet kudul xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax hadith ah, boobu kon moom mooy hadith al musalsal bil awwali bil awwaliya borom subhaanahu wa taala daal di def ci yërmandeem ne bi muy ubbi te bi muy ubbi alqur'aanam bi bismillahir rahmaanir rahiim la ubbee maanaam muy baat kaddu boo xamante ne day wane ak yërmandeem waaye tamit tey moom la borom xam-xam yi di ubbee seen téere yi waaye tamit noonu la. kii nga xamante ne moom mooy euh, borom subhaanahu wa ta'ala la defee tamit borom xam-xamu hadith yi tamit sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy hadith bi ñu ciy njëkk a jàng loolu mu bokk ci kéemtaan yi nga xamante ne maanaam mu day wane ni adduna bii ci yërmande la ko tabaxee te it diine jii ci yërmande lay dawe kon moom maanaam kon bu boobaa insha allah ñu dellu ci waat ci imam al-Bukhari rahimahullah kon ginnaaw bi nga xamante ne moom la nosee buntu maanaam téere bi maanaam mu ne baabu bad'ul wahyi maanaam euh, wal bokk wa wa wa qawli taala waaw bu loolu waxoon nañ ko maanaam mu ne léegi nag muy ñëw ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bu njëkk bi mooy kayfa kaana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam naka la maanaam wahyu bi njëkk ñëwee ci yenent yàlla bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana al-Humaydi maanaam mooy haddathana mu ne euh, nettali ñu ne al-Humaydi mooy Abdullah ibn Zubair noonu la ko bindee al-Humaydi Abdullah ibn Zubair te moom mooy Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Abdullah ibn Usama ñoo dàkkantalam di Abu Bakar mooy al-Humaydi na xam ne Qurashi Makki la di nga xam te ne euh, moom euh, dana euh, ànd ak imam Ash-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xamante ne moom mooy waa Makka maanaam mu tàmbalee ko comme ni al-imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ne bu ñu xoolee sëriñam bi mu njëkk indi maanaam mooy koo xamante ne Makka la dëkk ki ki ki gën a màgg ci sëriñam yi dëkk Makka kooku la njëkk a waxam te loolu noonu day wane ne li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne qaddimu Qurayshan wala taqdimuhum tàmbalee leen ci Quraysh waaye bu leen leen jiitu maanaam dee leen dee leen jiital Quraysh waaye bu leen leen jiitu maanaam loolu moom daf koo doxal moom imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ci euh, sahiham bii nga xamante ne sëriñam boobu la njëkkee mu ne qaala haddathana Sufyan te Sufyaan bi moom mooy ibnu Uyayna mooy Sufyaan ibnu uh, Uyayna ibi ibnu Abi Imraan al Maymuun uh, uh, al Hilaali mawlaahum te muy Abu Muhammad al Kuufi moom mooy dàqantalam mooy Abu Muhammad al Kuufi imaam ibnu Uyayna rahimahullahu taala tamit Makka la dëkkoon moom la imaam Shaafi'i radiyallahu anhu doon wax naan bu dul woon imaam Maalik ak imaam Sufyaan ibnu Uyayna kon Hijaaz bi yëpp muy péninsule arabique bi yëpp. kon xam-xam dootu fa nekkati mu ne kon moom tamit mu ne kon euh, Sufyaan moo ñu nettali mu ne qaala haddathanaa Yahya ibn Sa'id al-Ansari te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr al-Ansari rahimahullah ñu ngi koy dàkkantale Abu Sa'id mu génn adduna ci cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tamit sëriñ bu mag a mag a mag Yahya ibn Sa'id yi ñeent lañ daan ci ñëwaat inshaa Allahu taala ci beneen jotaay maanaam Yahya ibn Sa'id al-Umawi Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id al-Qattan maanaam euh, qaala axbarani mu ne euh, Muhammad ibn mu ne nettali na ma wax na ma maanaam mooy wax nañu maanaam axbarana maanaam diggante li dox diggante haddathana ak axbarana moom mooy haddathana moom mooy sëriñ bi mooy wax taalibe yi di déglu waaye bu fekkee ne dafa ne axbarana moom mooy sëriñ bi ta kenn ci mooy jàng xadiis bi ñuy déglu sëriñ bi di wax maanaam sëriñ bi di déglu bu paree mu daal waaw nii la maanaam loolu moom mooy axbarana waaye imam al-Bukhari nag rahimahullah moom deful teqantal diggante xaddasana ak axbarana moom dafa jàpp yëpp ne benn la moo tax léeg-léeg mu jëfandikoo foo xamante ne xaddasana moo fa ne mu jëfandikoo fa axbarana euh, et vice versa te du problème ci moom maanaam mu ne qaala wax na ne axbarani net wax na ma Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi mooy Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith Khalid te moom dàqantalam tamit moom mooy Abu Abdullah al-Qurashi at-Taymi ba nekk al-Madani maanaam moom boole ñaar yooyu boo xam ne Yahya ibn Sa'id moom Madani la moom moom al-Ansari moom Ansari la maanaam Madani la Madina la dëkkoon Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi Makka la nekkoon après jóge fa euh, nekk Madina moom mu daal di dégg ci mun ne an Alqamata ibn Waqqaf mu daal al euh, al-Laysi mooy Alqamata ibn Waqqaf ibn Mihsan al-Laythi al-Atwari al-Madani moom it Madina la dëkkoon ñu koy dàqantalee Abu Yahya euh, moom mi ngi génn àdduna ci xilaafat Abdul Malik ibn Marwan euh, rahimahullahu ta'ala moom mu daal di wax ne yaqulu mu ne sami'tu dégg naa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina Umar euh, ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Nufayl ibn Adi Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurda ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi muy Abu Hafs amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu ñu koy wax al-Faruq ki nga xam ne mooy teqale diggante dëgg ak caaxaan mooy amirul mu'minin Abu Hafs tamit dàqantalam la mu génn adduna ñaar ak ñett ak ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom nag du daanaka du ku ñuy jàngale moom nee na moom doon na wax alal minbar maanaam kon dégg naa mu ne kon Alqamat ibn Waqas al-Laythi euh, rahimahullah mu ne dama dégg Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu di wax ci kaw minbar bi mu ne sami'tu dégg naa Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne maanaam ànd ak subhaanallah hadith bi ànd ak loolu yëpp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam hadith bi euh, ci Seydina Umar rek moom moo ko nettali jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Omar boobu Alqama ibn moo ko nettali jëlee ko ci moom moom it Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi rek moo ko nettali jëlee ci ko ci moom moom it Yahya ibn Sa'id al-Ansari rek moo ko jëlee ci moom ci ginnaaw moom nag ci la ko nag mbooloo mu baree baree baree baree jëlee ci moom ay téeméeri nit am na ñu wax na ñaar téeméer ñenn ñi dem nañ sax ba ni juróom ñaari téeméer par moom al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah nee na nag ah juróom ñaari téeméer nag bëri na mais en ñu baree baree bare daal solo nañ ko ci moom ci yoon woowu te bokk na ci Sufyan ibn Uyayna bi rahimahullah mu ne kon Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nee na dama dégg yent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mu ne dégg na mu ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne innama li am ba des mooy al binniyaati ci yéene yi dong laaju wa innama tali am ba des mooy li kulli mri ñëpp ñeel na gépp cam maanaam nit ku nekk ñeel na ko maa li nga xamante ne nawaa moom la yéene maanaam kon ñu gis ne xadis bi li ñuy wax mooy ni nit ñi kat ñëpp maanaam mbir yi jëf yëpp ci yéene yi lay aju maanaam te bu boobaa bu fekkonte ne nit ki maanaam képp ku am xel rek danañ la maanaam booy jëf sa jëf moom day faaw day daal di am yéene waaye tamit yéene googu day nekk loo xamante ne day déterminant ci li nga xamante ne moom ngay am te moom mooy ruuxu jëf ji maanaam moo tax jëf yi ay jëmm yu taxaw lañ waaye seen ruux nag moom mooy yéene ya nga xamante ne ñoom ñoo tey ànd mu ne nag waaye képp kenna nag moo tax la nga rek moom ngay am mu ne fa man képp koo xam ne kaanat nekk na hijratuhu ak gàddaayam ilaa dunya jëm ci adduna yusibuha bu muy bu ko muy bu dal aw wala boog ila imra'atin jëm ci jigéen joo xam ne yang ki waxaa daf koy takk mu ne bu boobaa fa hijratuhu la mu gàddaaye ak gàddaayam ilaa maa jëm na ca la nga xam ne maanaam mooy payu gàddaayam la muy am ca gàddaay ga ilaa jëm na ca la nga xam te ne haajara moom la gàddaay ilayhi jëm ca moom maanaam kon fii ñu gis ne eh, dañuy subhaanallah maanaam nga gis ne ñun eh, subhaanallah eh, ci ñi ngi ci weer wi nga xamante ne weeru gàddaay gi la muy muharram maanaam ci la gàddaay gi amee maanaam ñu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon waxtaan te moom mooy xadis bi njëkk mooy xadis bi njëkk a ñëw ci Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala di wax ci wàllu gàddaay maanaam ngeen ne nit ki dafa war a jëg jël tànkam dem gàddaay dem ci boromam subhaanahu wa taala waaye fii dinañ gis ne partie bi nga xam ne moom mooy daan njëkk ñëw avant fa man kan hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi te moom mooy fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih imam al-Bukhari indiwu ko bi mu njëkkee indi hadith bi indi na ko nag feneen waaye indiwu ko fii lu tax ngir dafay jàngale ne maanaam gàddaay gi nga xam ne moom la ñu war a njëkk maanaam nit ki euh, maanaam waruta jàpp ne moom fi mu dem na yegg na ba pare ma ngay dem ci yàlla déedéet daa war a gën a jàpp ne ah moom day dese na ko lu baree baree bari ci yoon wi ngir ne yoonu yàlla du jeex maanaam mu daal di jàpp ne kon yéeneem warul nekk mbiru adduna maanaam dafa war a njëkk a gàddaay lu bon laataa muy euh, prétendre ne mi ngi dekk dem ci li ñuy xam ne moom mooy li gën a rafet li gën a sell mooy excellence bi manam kon foofu imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi ñuy jàngal mi ngi maanaam ci hadith bi maanaam hadith bi daf ñuy jàngal ne yéenay jëf yi ci yéenay la aju hadith bi daf ñuy jàngal ne képp koo xamante ne nit ku nekk la nga yéene looy def rek na nga ko mbir mi yéene mooy teqale diggante léeg-léeg farata ak sunna ak yeneen ak yeneen waaye tamit daf ñuy jàngal ne booy yi booy booy gàddaay maanaam na nga gàddaay dem ci lu euh, dem ci lu baax ndax waaye ndax waaye lépp loo xamante ne gàddaay nga dem ca maanaam te doonte yii ñu wax nii maanaam adduna goo am maanaam alal joo am loolu bonut ni ngi noonu jigéen jooy takk loolu bonut waaye nag bu boobaa na nga xam ne boo ca amul loola perte nga ndax képp kuy wuti ji dara da nga wut ngir yàlla boo amul boo ci wutul ngir yàlla loolu moom mooy li nga xamante ne moom la xadis bi di jàngale kon nga maanaam euh, euh, kon euh, xadis xadis la boo xamante ne imam al-Bukhari solo na ko rahmatullah alayhi ci xadis numéro 54 xadis numéro 2529 xadis numéro 3898 xadis numéro 5060 xadis numéro 6689 ak xadis numéro six mille neuf cent cinquante trois waaye ginnaaw gi ñeneen ñu moom tamit solo nañ ko ku mel ni imam Muslim rahimahullah hadith numéro mille neuf cent sept euh, imam at-Tirmidhi euh, tamit solo na ko hadith numéro mille six cent quarante sept imam euh, an i solo na ko ci ñetti bërëb hadith numéro soixante quinze numéro trois mille quatre cent trente sept ak trois mille sept cent quatre vingt quatorze imam Abu Dawud hadith numéro deux mille deux cent un Euh, niki noonu imam Ibn Maaja solo na ko ci xadis numéro 4227 ak ñeneen ak ñeneen solo nañ ko ku mel ne imam Ahmad Ibn Hanbal solo na ko ci xadis numéro 168 ak xadis numéro 300. Euh, kon loolu moom moo aju woon ci xadis bu njëkk bi ñuy jàll kon ci ñaareelu buntu bi ñaareelu buntu bi mooy baabu su warul wax maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax maanaam bu ñu xoolee subhaanallah maanaam da gis ne euh, xadis bu bi amul rapport ak wax yu waaye pourtant indi na ko ngir wane ne wax yu maanaam mbir mi yow boo bëggee jariñu ci wax yu faw sa yéene sell maanaam képp koo xamante ne yéeneem sellul ci jëm ci borom subhaanahu wa ta'aala wax yu bi du ko jariñ maanaam moom mooy kon boo bëggee jariñu ci alquran ak sunna sellalal si yéen ba nu doppi nga gàddaay adduna ak lépp loo xamante ne luy wër-wër loola ci loola maanaam mu daal di wax ne kon baabu buntu wax yi maanaam me melo yi wax yu maanaam wax yi form yi maanaam mooy forme yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci wax mu am yenn xeet ci forme euh, wax yu yi nga xamante ne moom la indi ci buntu bi mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at moom mooy Abdullah ibn ñu koy dàkkate la Abu Muhammad mi ngi génn àdduna année deux cent dix-huit lu bare bare nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa soloo ci imam bu màgg bi rahimahullah di soloo ci moom Muwatta imam maanaam hadith yi nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah moo tax suñu xadis bii ñu nekk tamit moom maanaam ci Muwatta ala nekk moo tax mu ne qaala haddathana ma qaala akhbarana Malik mu ne imam Malik moom xabaare nañu maanaam moom mooy dañ doon jàng ci kanam moom muy dégg maanaam imam Malik moom noonu la daan jàngalee moom mooy imam Malik nag moom daanaka jarta laaj mooy kan ndax mooy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amr ibn Amr ibn Amr ibn al-Harith rahimahullah al-Asbahi al-Humayri ñu koy wax Abu Abdullah al-Madani mooy borom xam-xam fiqh bu mag boobu nga xamante ne mooy borom ngir bi euh, 93e année la génn àdduna ginnaaw gàddaay a bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ñenn ñi wax nañ ne 94 la maanaam màggaayam daanaka jarul wax daanaka jaruta di leeral ngir ne màggaayu imaamu Malik ñëpp xam nañ ko moom euh, mu jëlee ko ci an mu ne an Hisham ibn Urwa te moom mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ah, ibn Khuwaylid ah, al-Asadi maanaam moom foofu la bokkee ak Sayda kan Khadija radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anha mooy kon Hisham ibn ah, Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma di waa kër Sayyidina Urwata ibn Zubayr di waa kër Sayyidina Abubakar tamit radiyallahu ta'ala anhu ngir ne seen maam mooy Sayda mu ndax ngir ne maamam mooy sayyidat Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anhu as-Siddiq moom kon moom naan Hisham ibn Urwa dañ koy dàqanteel Abul Munzir am na ñuy wax te ñu ma dàqanteelam bokk na ci Abu Abdullah wala Abubakar mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw war bokk ci la gane àdduna bi léeg-léeg am na ñu ne soixantième année la gane àdduna waaye mi ngi génn àdduna cent am na ñu ne cent quarante-cinquième na ñu ne cent quarante moom euh, kon euh, moom borom moom yi tagg nañ ko te boobu màggal nañ ko radiyallahu ta'ala an abi ñu jële ci baayam baayam mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam ibnu Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi moom ñu koy dàqanteel Abu Abdullah mooy al-Madani di waa waa Madina bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag yi nga xam ne jamonoy taabi'i ñoo daan ubbee biir Madinatu Munawwara seen wax mooy wax lu ñu waxul rek. loola du wax maanaam ñooñu ko mu mi moom nag ci jaal beenu xilaafa sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ci la ganee adduna mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci li gën a wér wax nañ ni quatre vingt dix la wax nañ ni cent unième la wax nañ ni quatre-vingt-onzième la euh, moom it borom xam-xam yi tagg nañ ko waaye bëgguñoo guddal ci loola moom mu jële ko ci an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha moom mooy sayyidat Aisha bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu muy Abdullah ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Murrata boobu lañ bokk moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy al-Qurashiyya at-Taymiyya al-Makkiyya al-Madaniyya ñu ummul mu'minin ñu naan ko ummu Abdullah doonte li ci li gën a wér amul woon doom ju tudd Abdullah waaye dakkantam la woon mooy ummul mu'minin ñu koy wax tamit al-Humayra ndax waxu yi nga xam ne neen dañ koy toxalee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, naan euh, wa mu koy tuddee al ci lu dul benn du ñaar ci ay xadis donte ay xadis la yoo xam ne dañoo da'if moom mi ngi génn adduna cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bi sallallahu alayhi wa alihi wa taala ci manaaqib bi daañ ci ay waxam moom mu na nday way gëm ñu la radiyallahu taala anha radiyallahu yàlla gërëm allah radi yàlla gërëm allah bur yàlla anha ci moom nee na an na nee na al-Harith ibn Hisham ah, radiyallahu anhu nee na kenn ci sahaaba yi la saala dafa laajoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya rasulullah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kayfa ana naka ya'tika la lay dikkale la lay dikkale ak wax yu wax yu fa qaala moom yeneen rasulullah daan ne moom wax ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy tontu biñ ko laajee ana naka la wax yu bi di dikkile mu ne ahyaanan mu ne léeg-léeg yàtti nii daf may dikkee misla mu mel ni salsalatul salsalatul jarab maanaam salsala mooy ba kàddu gu kawee kawe mbib ak jarab bu mbib maanaam tey bu jëloon mbib sifflet wala daal di koy ëpp ci maanaam ci sax ci sa nopp bi ni mu naan maanaam noonu lu muy méttee léegi ni muy méttee mu ne noonu la daan méttee mu ne léeg-léeg noonu la mu ne wow wow moo tax boobu ashaddu alayya moo gën na tar ci man mu ne fa yu sam bu ko defee mu daal di tàqali ko mi ni ak man maanaam bu demee ba nga xam ne ne métti bi dem na rek waqat fekk nag bu maanaam bu bu ma demee ba ma confiant nag waaye du fekk mokkal naa am ci lépp loo xam te ne aju na ci liñ ma doon wax maanaam wax yu bu suy ñëw damay dégg day mel ni benn mbiit moom la ñu mbiib ci sama nopp bi bu ko defee ma dégg lu diis lu lu metti mu diis tar ci man waaye nag bu bu bu xaal boobu demee rek maanaam ma mokkal li nga xamante ne mooy message bi nga xam ne moom la moom la euh, loola àndaloon mu ne wa ahyaanan léeg-léeg tamit yatamassalu mu daal di melale liya man ñeel ma almalaku malaaka bi rajulan ci góor maanaam léeg-léeg malaaka bi daal di ñëw daal di jël jëm joo xamante ne góor la maanaam te jëmm bi nga xamante ne moom la ëpp li mu daan jël moom mooy jëmm Sayyidina Dihya ibn Khalifata al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ki nga xamante ne euh, moom moo gën a taaru ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moo tax maanaam jëmm jooju la daan kom ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Hafiz as-Suyuti rahimahullah waxee ci Alfiya ajmaluhum dihyatul jamilu jaa ala suratihi jibrilu maanaam ki nga xam ne moom mooy ci gën a rafet taaru nag ci sahaaba yi radiyallahu anhum moom mooy dihya bu taaru booba ndax ci jëmmum ci la sayyidina jibril radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam daan faral di gën di ñëwee maanaam bu ko defee moom fa yukallimuni mu daa di waxtaan ak mu daa di wax ak man fa ayi bu ko defee ma daa di takk maa li nga xamante ne yaqulu moom la wax qaalat wax na Aisha ne radiyallahu ta'ala anha maanaam nga gis ne kon fii indi na fi ñaari xeet ci ñaari xeetu wax yu ni maanaam benn bi moom mooy comme mbiib boobu boobu moo gën a tax waaye ñaareel moom mooy ban moom mooy bi nga xamante ne moom euh, Seydina Jibril alayhi salaam day ñëw nekk nit maanaam yor jëmm nit maanaam daal di ñëw euh, li dañ ci gise tamit ne kon maanaam malaaka day soppaliku nit maanaam loolu hadith bi daf ñu koy jàngal bu ko defee muy wax ak man ne bu ko defee ma daal di mokkal li nga xam ne la wax qaalat Aisha nee wala kat te giñ naa ne wallaahi wa la kat giñ naa wa giñ naa ne la kat dëgg-dëgg wallaahi ra'aytuhu gis naa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu muy wàcc alayhi ci moom al wahyu wahyu wi wahyu wi suy wàcc ci moom fil yawmi ci bis boo xamante ne ash-shadidil bardi maanaam aji tar ci sedd la ash-shadid aji tar al bardi ak sedd la waaye fa yaqsimu mu daal di dem an wëllif ko wa inna te ma gis ne wallaahi fekk xaalam mooy ne jabinahu ak jëwam layata faffadu ma ngay tooy xepp araxan ngir euh, mi ngi sotti di dotti layata faffadu ma ngay tooy di sotti di dotti araxan maanaam ngir ñàkk maanaam di sotti ay ñàkk maanaam loolu loolu nag li koy firndeel loolu day firndeel li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne inna sanulqi alayka qawlan thaqila maanaam ñun day tel sef nañ wàccee ci yow maanaam kaddu goo xamante ne euh, kaddu gu kaddu gu diis a diis la Euh, hadith bi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko ci ñeenti bërëb mooy hadith numéro deux mille six cent soixante et un ak hadith numéro trois mille deux cent quinze hadith numéro quatre mille cent quarante et un ak hadith numéro quatre mille sept cent cinquante imaamu Muslim rahimahullahu taala solo na ko hadith numéro deux mille trois cent trente-trois ak xadis numéro deux deux mille sept cent soixante dix maanaam ci deux mille trois cent trente trois bi daf ko faa indi ñaari yoon ci ay riwaaya yu imaamu Maalik mi nga xamante ne moom xadis bi waxoon moom la ñu waroon a njëkke sax ndax ci moom la xad la imaam al-Bukhari rahimahullah solowee xadis bi ci càllaleem ci mu waxta gisoon nañ ko léegi muy xadis numéro cinq cent quarante deux la nekk euh, foofu imaam euh, at-Tirmidhi solo na xadis bi ci xadis rahimahullah xadis numéro 3634 imam an-Nasa'i rahimahullah moom solo na xadis numéro 933 ak 934 euh, niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci ay bërëb yu wuute ci euh, ci ci ci ci ci xadis yu bari ci euh, ci musnadam rahimahullahu rahmatan waasi'a kon lool moom mooy ñaareelu xadis wala ñetteel bi ñaareelu xadis bi kon ñu daal ci ñetteel bi maanaam muy beneen buntu boo xam ne daf koy nafe mën a baabul buntoo ngi nii boo xamante ne daa am leneen lu muy leeral lu bokku tëg li nga xam maanaam ci wax yu ba tey lay wax maanaam mooy ne maanaam maanaam nga gis ne maanaam kon xadis bi ñu wees dafay jàngale tamit ne maanaam képp koo xamante ne da ngay jot maanaam ay eh, wax yu maanaam wala xam-xam boo tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala war nga koo fonk ngir ne dafa diis maanaam ngir ni dafa nekk lu rëy rëy dafa laaj ay teggin ak ay xorma ah ni ñi nga xamante ne dañuy jot ay fattu wala maanaam yooyu tamit dafa nekk loo xamante ne euh, léeg-léeg day ñëwee ci anam bu diis waaw loolu tamit ñu xam ko. Euh, bokk na ci bii mu ne baaxul buntu la minal wahyi bokk na ci wahyi bi mooy ar-ru'ya saaliha mooy ar-ru'ya gént boo xam ne as-saaliha dafay aji sell la euh, hadith bi Ah, maanaam bunt bi moom mooy buntu bi nga xamante ne dafay leeral beneen xeet ci xeetu wax yu yi nga xamante ne loolu ah, waxu wa loolu waxuñu ko ci xadis bi ñu weesu maanaam kon xadis bi ñu weesu ñaari façon wax yu la ñu wax mm-hmm. moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal di indi beneen xadis boo xamante ne dafay leeral ne am na beneen xeetu ah, beneen xeetu wax yu te moom mooy nit ki di gént fekk la muy gént dëgg la mu nekk wax yu ci moom nekk révélation mm-hmm. mu ne moo moo tax kon dañ cey xamee ne maanaam nit ki bu am na yu ay xam-xam yu ku borom bi subhaanahu wa di jox yoo xam te ne léeg-léeg day jaari ci gént euh, ci yoon maa ku nekk ci yoonu yàlla nag xam na lii may wax maanaam mu ne kon haddathana nettali nañu Yahya ibn Bukayr te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr noonu la tudd maanaam ibn Bukayr maamam la moo dañ naan Yahya ibn Bukayr comme ni ñuy waxee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan Muhammad ibn Abdul Muttalib maanaam loolu la ñuy wax maanaam ne Bukayr maamam la waaye moom Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al la tudd euh, moom ñu koy Abu Zakariya mi ngi génn àdduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne haddathana solo na maanaam nettal nañu àllay mooy imam bu mag boobu nga xamante ne rahimahullah moom la ñu bëree bëri sàggane ay mbiram waaye imam al-Layth muy la al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi ñu ko <coughs> abu abul mu dëkkoon Misra moo tax mu dëkkoon Medina ginnaaw ko mu dem Misra ñu naan ko abu Harith al-Misri muy borom xam-xam fiqh bu màgg boobu nga xam ne mi ngi gane àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne sax quatre vingt la ni ki noonu comme imam Malik comme imam Malik mi ngi euh, moom kon. Euh, kon euh, moom euh, moom mooy moom al-Fahmi mawlaahum waaye al-Misri la rahimahullahu taala mooy imam bu màgg a màgg a màgg nga xam ne imam ash-Shafi'i radiyallahu anhu nee na man day al-Layth imam Layth bi al-Layth afqahu min Malik walakin xawatani Malik imam imam Layth bi mu ëpp xam-xam Malik de man bi mu bi mu waaye nag cër bi yàlla imam Malik la ko jox maanaam cër siiw ñu xam la kooku imam Malik la ko jox waaye imam Layth ko ëpp xam-xam mu ne an Uqayl ah, te moom mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil ibn Uqayl al-Ayli rahimahullah mooy Abu Khalid al-Qurashi maanaam Abu Khalid mooy ah, dakkantal talam mi ngi génn àdduna 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne mooy li gën a wér am nañu ne 140 ñeem am nañu ne 140 deuxième moom it borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tagg nañ ko réyal nañ ay biram moom mu jëlee ci an ibn euh, an ibn Shihab te moom mooy imam bu mag boobu nga xamante ne euh, moom mooy njëkk a bind téere boo xamante ne téere la bu ñu dajale <coughs> bu ñu dajalee xadiis mu nekk téere bu ñu bu ñu bu ñu taalif nii moo ko njëkk def moom mooy al imam az-Zuhri muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata moo tax ñu naan ko az-Zuhri ibnu Zuhrata ibnu Kilab ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Gharib maanaam muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi bokkee ak moom ci ndey ak ci baay mi ngi bokkee moom ci ndey ci maamam bi ñu tuddee Zuhrata ndax Aminata mooy doomu wax bi di doomi Zuhrata maanaam fiit kii tamit maanaam mooy doomi ba pare kooku Zuhrata boobu di doomi Kilab Kilab Euh, Kilab moom mooy euh, maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di doomi Murrata maanaam kon moom bokk nag Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndey ak ci baay ñu koy dàqantale Abu Bakar imam Az-Zuhri mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cinquante-huitième la mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne cent vingt-quatrième la maanaam moom mu jëlee ci an Urwata ibnu Zubayr waxoon nañ ko sànq Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam ah, radiyallahu ta'ala anhu mu ne an Aisha ummul mu'minina nday mo sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko sànq maanaam bu ñu xësee boo wax kenn ci benn jotaay bu ñu ko waxaat ummul mu'minina di nday way gëm ni radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na dafa wax ne awwalu ma njaal benn li nga xam ne bu di ah moom lañ tàmbalee bii ci moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam min al wahyi ci ay wahyi mooy ar-ru'ya muy gént ak saalihati bi nga xamante ne day sell day day set day laab day day day day day rafet fi naw mi ci nelaw maanaam da daan njëkk di gént maanaam ñi jékki-jékkiwul rek malaaka bi wàcc ti moom mu jékki-jékki rek naan ko iqra demeewut noonu maanaam ni mu demee mooy dafa njëkk commencé di gént juróom benn at <coughs> juróom benn weer li do <coughs> ñu koy dooga ñu dooga ñëw di ko maanaam di ko dooga euh, waxyu maanaam maanaam malaaka bi dooga ñëw moo ne fakaana nekkoon na ko xam te ne laa yaraa doonul woon gis ru'yan ak gént laa lu dul jaa at mu daal di dikke misla kem faraka subahi xarub suba maanaam mooy leer nañ maanaam suba gisu xaree ni muy leer maanaam li mu daan gént ni mu koy di gis gis bu mu bu xëyee suba mu nekk tam dëgg goo xam te ne dëgg gu wér a la maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom loolu noonu la loolu la daan moo tax loolu la njëkk wax noonu lañ ko njëkk a waxee la nag hubbiba soppeef na soppaleef na moo tax imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu dafay wax ne ki nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy rañaan maanaam njëkk naa rañaan ci gént ñett maanaam fanweeri yoon ak ñett laataa muy doog a dem rañaan rañaan maanaam rañaan bii nii maanaam summa topp nag hubbiba ñu daal di soppaloo ilay jëm ci moom alxalaawu ak wéet maanaam mooy dugg xalwa rek xalwa maanaam alxalaawu moom mooy xalwa rek maanaam da daan bëgg da daan dugg xalwat lu bëree bëri maanaam mu lool bokk na ci li nga ne mooy yoonu yàlla maanaam yoonu yàlla képp ku ci nekk faaw léeg-léeg ngay beru di jaamu yàlla moo tax mu ne wakkaana nekkoon na koo xam ne yaxlu da daan beru bi xaari xiraa ci xunt wa ñuy wax xiraa maanaam boo xoolee xaaru xiraa ca Makka nekk xunt woo xamante ne bu jafee yegg la bu metti la moo tax tax loolu dong doy na kiiman ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nu mu fa mu daan jaamu yàlla fii ci biir xaaru euh, Hiraa wa huwa maanaam lii mu mudraj la mudraj mooy loo xamante ne dama koo yokk ci xadiis bi fekk bokku mu loolu mudraj maanaam tey bu fekkente ne damay expliquer dara maanaam damay wax nettali xadiis waaye ma dem bu ci biir ma daal di koy yokk explication loolu mooy mudraj loola tax mu daal di wax wa huwa te moom mooy at mooy jaamu yàlla loolu nag imam az-Zuhri moo ko yokk voilà imam az-Zuhri mooy kat. rahimahullah mooy kan. mooy Ibn Shihab bi nekk ci caalale bi. Hmm. Ibn Shihab bi nga ci gis sànq maanaam bi nga xam te ne moom an Uqayl an Ibn Shihab hmm. an Urwa ibn Zubayr. Hmm. im bokk mooy az-Zuhri rahimahullah dafa bokk ci tur ci niñ koy niñ koy xàmmee maanaam kon moom euh, moo tax léeg-léeg buñ nee az na ngeen xam ne Ibn Shihab bii la ñuy wax rahimahullah euh, euh, kon moom mi nga xamante ne nee na moo maanaam mooy at at moo maanaam yataxannasu moom mooy lan mu ne mooy at-ta'abbud mooy ak jaamu yàlla maanaam kon foofa dafa nekkoon di jaamu yàlla moo tax fa yataxannasu baatu maanaam ndax lan ndax baatu yataxannasu mi ngi jóge ci alxenfe wakka comme li alquran wax wa kaanu yusirruuna ala al-xinsil azim ñoom day ñi ngi doon xuus ci bàkkaar bu mag bàkkaar yu mag maanaam xins kon mooy bàkkaar maanaam nga gis ne kon fii dafay soxla ñu firi ko parce que dem fa woon ngir defi ci bàkkaar waaye dafa defoon ngir mooy te di ko di daw bàkkaar maanaam ci jaamu yàlla gi jaamu yàlla hmm. maanaam loolu la baat boobu di tekk moo tax imam az-Zuhri yokk ci baat bi maanaam ngir firi wax jooju hmm. ngir bañ lënt lënt am mu ne wax woote moom mooy at-ta'abbud jaamu yàlla loolu comme mudraj la mu ne allah yaa moom lan la daan nekk foofu na ci xaaru Hiraa mu ne dafa daan jaamu yàlla allah yaa nii ci ay guddi yoo xam ne zawaatul adadi ay boroomi limu la maanaam muy guddi yu bari la ay ak yan za ci muy rocceeku di dellu maanaam yan za yan za mooy mu mooy rek yar mm-hmm. muy dellu ilaa ahli yi dem ci këram wa yatazawwadu daan na yóbbaloo nag li zalika ñeel loola maanaam daan na yóbbaloo daan na wutug yóbbal bu daan dem daanul dem loxoy neen da daan dem di wutug yóbbal mm-hmm. su ma topp yar ji mu delluwaat ilaa Khadija dem ci sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha mu ne fa yatazawwadu bu ko defee mu daal di koy mu daal di yóbbu lu wat li mislihaa lu kemuk lu mel noonu maanaam da daan ñibbi saa su ne dellu si waat ci gi ngir yóbbu wat lu mel noonu hatta mbéte jaa mu dikkee ko al haqqu dëgg gi te moom mooy wax yu bi te moom fekk na ko booba fii xaar xeraa ma ngi ca xaaru xeraa fa jaa mu dikkee ko al malaku malaaka yi fa qaala mu ne ko iqra jàngal maanaam qissa bi moom daanaka ñëpp xam na ko mooy bi li njëkk wa wàcc ci maanaam moom ndax dafay leeral li nga xamante ne noonu la wax yu njëkkee am maanaam mu ne ko nag kon euh, euh, jàngal qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko maa ana déet man bi qaari indi aji jàng maanaam mooy loolu bokkul ci sama aada rek mooy jàng bokkul ci sama aada waxu ko ne ko lam aqra jàng musuma jàng da ne ko jàng ci boppam moo bokkul sama aada waxu ko ne duma jàng itam <coughs> dégg nga kon xaala euh, mu ne ko fa axadani mu daal may jàpp fa xat mu daal di may bokk maanaam xat pa mooy loolu mooy mu mu ma ci moom bàyyi wat na mm. xattaa mbéte balaxa maanaam mu bokk ma maanaam moom mu jàpp ma tax ma ci boppam mm-hmm. xattaa mbéte balaxa ma ma mu daal di jote min nii ci man tukkee ci man aljahda coono maanaam ma daj coono bu bëree bëri sax maanaam ndax dafa voilà ni ma taxee noonu ci boppam ma daj ca coono ju bare bare bare lool nag <coughs> bokk ko ngir métital ko wala ngir sonal ko comme ni ko ñeen ñi di waxe déedéet abadan sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam xam na ni sangam mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk goog nga ko bokk comme ni Cheikh Abdel Dabbar radiyallahu anhu wax mooy ne dafa am ay xam-xam yu bari bëri yoo xamante ne moom la doon <coughs> moom la ko doon jox te ci seen bokkante googu doo ko la mënoon jaare maanaam moo tax maanaam foofu la jaare maanaam da am na sax comme niñ doon wax awliya yu nga xam te ne dañ leen tudde al aqtab ala yasawiyuna ñooñu gu ñu lay defar dañ lay bokk da ngay ñëw nga dugg ñu bokk la bu ñu la bàyyee nga defar maanaam ñooñu loolu nga nga ñooñu loolu am na maanaam nga gis ne kon mbir mi bu buñ ko jàppee rek ci ne maanaam da ko doon dóor wala da ko doon kii ak subhaanallah haasha wa kalla sayyidina jibril alayhi salaam tegginam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam toppante na ak loolu su ma toog nee na arsalani mu yi ma maanaam mu yabal ma may bokk ba ba ma def coono mu daal may bàyyi maanaam kon lool day tekki ne tamit ne mbir mi léeg-léeg def coono ci dara loolu euh, du lu négatif maanaam def coono ci dara loolu du lu négatif lu léeg lu positif la mu ne fa qaala mu daal ne iqra jàngal qultu ma ko maa ana déet ak man bi qaari indi aji jàng faaxasani mu daal di may jàppal faxatani mu bokkaat ma ak saaniyata ñaareel ba xattaa mbéta balaga di jote min nii ci coono yi summa topp arsalani mu mu mu bàyyi waat ma fa qaala arsalani mu bàyyi waat ma mooy mu yabal ma ci suuf rek mooy mu bama rek waaw mm-hmm. fa qaala mu daal di wax ne wa iqra jàngal fa qultu ma ne ko maa ana déet man di qaari di aji jàng fa axadani mu jaat may jàppat fa attani mu bokkat ma assaali sa dafay aji ba ñetteel ba maanaam moo tax ñett ñett ñetti mbir la mooy terneex loolu ci spiritualité bari lu muy xew mooy ñett mbir moo xam ne day xew xewaat xewaat mooy ñett moo naa arsalani mu daal di may mu ne mu bayi ma mu ne léegi nag mu daal di may jàngal li nga xamante ne moom mooy ay yi ci alquran mu ne iqra bismi rabbika alladhi xalaqa xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram mu ne iqra jàngal bismi ci sa turu borom allazi bi nga xam ne xalaqa moo bind xalaqa moom moo bind al insaan min alaq ci loo xam ne day day day aju day day takk mooy euh, mooy deret yoo xam ne day takk muy euh, iqra jàngal wa rabbuka ndax sa borom ak akram mooy ki nga xam ne mooy ki gën a tedd maanaam kon ay yi daf ñuy ne dañoo war a jàng maanaam mbir yi sàkku xam-xam ci la bokk et xam-xam bii xam-xam la boo xamante ne dafa tukkee ci yenente yi alayhimu salaatu wassalaam maanaam nit ki bu mu jàpp ne maanaam ay façon ak ay kasfom ay yooy mën na koo may mu mën a xam sharia déedéet loolu amul maanaam sharia moom faw dañ koy jàng moo tax mu ne ko iqra jàngal waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Jibril moo ñëwoon di ko jàngal waaye ndax moom Seydina naa alayhi salaam mooy malaaka boobu nga xamante ne boo xoolee boobu ba léegi dañ naan almalaku malaaka bi maanaam ñu koy ñu koy taarif maanaam mu nekk article défini buñ ciy def loolu day teg te leen malaaka boobu benn malaaka la te mooy malaaka bi nga xamante ne moom la ñu yónnee woon mu jógee mooy yent yàlla Nuux alayhi salaatu wa salaam kañu wax yi woon te moom ak mooy malaaka bi rek moo daan wax yi moom mooy aminul wax yi moom mooy aminul wax yi moom ki ñu wóolu ngir muy indi wax wi moom moom moom mi nga xamante ne moom kon euh, njàng moom nga xamante ne moom la ko jàngal maanaam xam-xam boobu nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala jox yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam faxom boobu moom rek moo mën a moo ñu mën a xamal sharia loolu moom moo tax comme ni nga noonu noonu la ko wa nazzala ilayka al-kitaaba wa nazzala ilayka adh-dhikra li tubayyina lin-naasi maa nuzzila ilayhim moom moo wàcce ci yow ak zikr moom mooy xam-xamul alquran bay tax nga man a jàng sunna nga mën a nga man a xam nu ñuy doxalee diine ji li tubayyina bu ko defee nga leeral la li naas ñen nit ñi maa alquran bi nga xam ne nuzila ilayhim wàcc nañ ko ci ñoom kon loolu moom mooy kon xalaqal insaana min mooy mooy kon euh, ci turu borom bi loolu tamit day wane ni xam-xam dañ ko war a jàng ak lépp lu mën a doon waaye nag xam-xam bi nga xamante ne dëgg-dëgg moo tax ñuy wax mooy xam-xam bi lay jëmee ci borom bi subhaanahu wa taala te leen lenn war nga cee mën a jànge maanaam nga xam ne bi muy wax bindu doomu aadama ngir ni ah doomu aadama moom ci boppam mooy kawnu bi mooy univers bi mooy univers bu mat bi kon nag mu ne na nga jàng ndax sa borom moom mooy ki ki ki ki nga xamante ne moom moo matal ci teranga kon nag mu ne ba mu ko waxee loolu fa raja mu daal di delloo mu daal di dellu bi haa ci wax ci wax ci ci foofa ci loola rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam euh, muy muy muy mu yëngatu fu aadoo maanaam mu tiit voilà ndax maanaam lii daf koy doog gis loolu tamit maanaam euh, léeg-léeg kon ci yoonu yàlla tamit léeg-léeg mu am ay mbir yoo xam ne nit ki daf koy gis te du xam lu mu doon mu ne fa daxala mu daal di dugg ala Xadija bintu Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha nga xam ne mooy soxnaam soosu radiyallahu anha fa qaala mu ne ko zammiluni ay eh waay sàng leen ma zammiluni ay eh waay sàng leen ma mu ne fa zammalu bu ko defee ñu defee ñu daal di koy sàng hatta mbete zahaba mu daal di dem anhu wallif ko ar-raw'u tiitaange googa fa qaala mu daal di wax li Khadija neel sayyidat Khadija radiyallahu anha mu ne wa akhbaraha mu daal koy xabaare al xabara xabar bi mu daal koy wax la xew ne ko ah man de nangam ak nangam moo xew ba pare daal fekk ba mu ko waxee ba pare nag daal ni ko wa akhbaraha fekk xabaare na ko al xabara xabar bi ba pare mu ne ko laqad dëgg-dëgg xas waas naa ne ragal naa ala nafsi ci sama fa qaalat déglu leen li nga xam ne moom lay wax sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha ne ko kallaa jajjul wallahi waat naa ci yàlla loolu mukk mukk kallaa mu mukk du bu ragal ci sa bopp dara mu ne ko maa yuxzika giñ naa mu ne mu ne wallahi waat naa ci yàlla ne maa yuxzika du la gàcceel mukk allah bur yàlla abadan mukk mukk abadan innaka giñ naa ne yow li bu wóor mooy yow kat la kasi lu da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay jokk arrahima mbokk maanaam yow da ngay jokk mbokk maanaam euh, da ngay def sax koo xamante ne day ñëwul ci yow doo doo woowu la déggu wula jógu la faalewu nga dem jokk ko watax milu te da ngay yanu alkal la coono yi maanaam li nga xamante ne moom la nit ñi war a coono woo yow nga dem yanu ko jël ay responsabilité tegoo ko te fekk kenn mën koo def ku nekk bàyyi ko waay yow nga dem yanu ko wa tax si te da ngay fàggu al naaduma li amut maanaam moom mooy nit ki ñëw wax la ay aajoom donte yow amoo ko nga daal dem fàggu ji ko fexe a am ko indil ko ko wa tax te da ngay teral ab day fa gan wa tu'inu te da ngay xettali waate ala nawaa'ibil haqq ci mbir yi wër-wër ti muy dëgg maanaam moom mooy mooy mooy coonoy adduna rek liñ naan nawaa'ibil haqq mooy adduna bi événement yi fi xew tey tey te gaa tey nit ñi rek. loolu mu daal di koy wax nag maanaam lii ay kaddu la yoo xamante ne subhaanallah borom subhaanahu wa taala du gàcceel mukk koo xamante ne ci yii mooy ay jikkoom loolu moom moo tax tamit moom moo lay wan ne yoonu yàlla dafa laaj d'abord jikko yu rafet te moom mooy jikko yii nit ki jikko woo ko nii lay royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa am yoo xamante ne faaw nga melo woo maanaam boo bëggee jaar ci yoonu yàlla lii nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ci jiitu mooy nga melo jikko yu rafet yii maanaam ne képp kuy saaku xam-xam ndax xam nga wax nañ ne iqra la ko wax kuy sàkku xam-xam dafa am ay teggin yoo xam ne moom la war te bokk na ci teggin yi moom mooy jikko jikko yu rafet yi mu ne ko euh, kon yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yow yow da ngay da ngay da ngay jokk mbokk da ngay yalu coono yi nit ñi da ngay fàgg loo xamante ne amut dangay ngay teral gan te da ngay dimbali nit ñi ci seen ci seen maanaam yi leen di gaaral ci àdduna yi leen di nag mu nag mu ne nag fan talaqat mu daal di dem bi ci moom Khadija radiyallahu ta'ala anha maanaam sayyidat Khadija radiyallahu anha dem hatta mbéta atat mu daal di dikk bi ci moom Waraqat ibn Nawfal mu daal di ñëw Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza muy kan mu muy ibnu ammi Khadija di doomu baytafu sayyidat Khadija radiyallahu anha wa kaanat nekkoon na koo xam ne imra'an ab cam la soo xamante ne maanaam waaye la joo xamante ne te nasara dafa nekkoon nasaraan fil jaahiliyyati ci jamonoy jaahiliyya mooy jamonoy ceddo ba bi l'islam ñëwagul wa kaana te nekkoon na koo xamante ne moom yaktubu daan na bind alkitaaba téere al ibraani yi ci las abra ibraani yi mooy mooy mu daan bind minal injiil ci injiil bil ibraani yi ci làkk booba mooy ibraani yi maasha allah nga xam maa li nga xam te nag sha soob yàlla an yaktuba ci mu bind ko moom mooy kon moom injil mooy évangile daf ko daan bind ci ibraani ya maanaam daan ko jàng wa kaana nekkoon na tamit koo xam ne jamono jooju yeneen ci mu doon yeneen bi sallallahu alayhi doon indi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ca nekkoon na koo xam ne shaykhan ab màggat la boo xam ne kabiran bu mag la kat dëgg-dëgg sax am ya yi dafa sëggoon fa qaalat mu daa di wax la woo ñeel ko Khadija sayyidat Khadija radiyallahu anha ne ko yab na am e yow sama doom ak tax gi maanaam bay tax mooy ku bokk ak sa baay baay mooy fa mooy góor gu bokk ak sa baay koo koy bayta mu ne ko isma déggal min ibn akhika ci sa doom mbokk gi fa qaala lahu mu ne ko waraka sayyidna waraka ne ko sayyidna waraka ne ko yabna akhi yow sama mbokk maza tara ana lan nga gis fa akhbarahu mu xabaare ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xabarama xabaaru la nga xamante ne ra a gis na ko fa qaala nee na mu daal di wax la woo ñeel ko Waraqa maanaam Waraqa daal ne ko Seydou Waraqa Seydou Waraqa ne ko hada loolu de naamuusu na naamuus mooy borom secret borom borom mbóot allazi nga xamante ne nazzala moom la moom la daan wa moom la wàcce allahu bur yàlla ala Musa ci yéen ci yàlla Musa alayhi salaam maanaam du ne kon même yeneen même malaaka bi la maanaam moom daf koo xàmmee bi mu waxee li xew rek ci leen ko oh kooku moom mooy. kooku mooy borom secret bu mag bi nga xamante ne moom mooy euh, moo daan indil mbir mi yent yàlla Musaa maanaam moo tax borom secret bu mag a mag <coughs> maanaam ki xam ne moom la ñuy dénk secret yu mag yee mag a mag kooku la ñuy wax naamuus maanaam jaasuus mooy ki nga xamante ne mooy ci rajo maanaam mooy ki nga xamante ne day ñëw di euh, di di comme fii nii tey bu ñu toogoon maanaam koo xam ne day mooy agent secret kooku mooy jaasuus voilà xaasuus mooy comme naan fa taxassasu min Yuusufa wa wa akhihi voilà tahassasu min Yusuf wa wa akhihi maanaam mooy xaasuus xaasuus mooy ki nga xamante ne day dem ngir jël ay information dégg nga kon nga gis ne xaasuus jaasuus naamuus ñoo bokk euh, ñoo bokk fiñ ñoo bokk ay ay ay mbir ñoom ñëpp maanaam mbirum secret la mu ne kon kooku moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yor secret yu mag yi maanaam naamuus na kenn du ko wax ku yor benn secret wala ñaar wala secret yu ndaw déedéet lu rëy rëy lu am solo lu mën a tukkal adduna wala lu mën a defar adduna ku yor secret bu toll noonu la ñuy wax naamus mu ne yaa laytanii aka neexoon man fiihaa ma nekk ci jamono jii nga xamante ne moom la ñu yónni ci yow jazaan ma nekk ndaw lu dëgër moo jazaa ma nekk ndaw lu dëgër laytanii aka neexoon a akunu ma nekk hayyan di aji dundu is jamono ja nga xam ne yox li juka dana ne génne qawmuka sew nit fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne awa mukhrijiyahum awa ndax mukhrijiya aji génne lañu aw aji génne ma lañu hum ñoom maanaam ndax ñoom daañ ma génnee ji maanaam loola ba mu ko waxee yent bi saa sallam mais dañ la dinañ ma mës a génne kon qaala yan maanaam euh, euh, sayyidna Warqa ne qaala mu ne ko naam waaw radiyallahu anhu mu ne ko waaw naam waaw lam ya'ti ndax musul dikki rajulun benn waay qattu mukk maanaam mukk bi misli ci kemuk maa li nga xamante ne ji te moom nga dikke bi ci moom illaa ludul awliya ñu noonoo ko wa in yudrikani wa in yudrikani wa waaye ay suma dabee yow mu ko sa sa bés maanaam bés bi nga xamante ne ci lañu lay wax nag léegi nga fésal sa la woote bis bu ma dabee um ansuruka danaa la dimbali nasran ak dimbal mu azzaran bu dëgër këcc voilà maanaam comme ni nga xam ne noonu la ñuy takkee sër ba mu dëgër loolu mooy mooy mu azzar izar mooy lambaay hmm. voilà mooy lambaay euh, su ma topp nag lam yan shab nee na euh, yàggatu xaar waraqat wara euh, saydu wara saydna waraka radiyallahu anhu antu fiyee ci mu génn àdduna wa fataraat mu daal di dog al waxyu waxyu wa maanaam xam nga kon wax jii dañ ciy jàngee xarit bi dañ ciy jàngee ne kon ki nga xamante ne moom mooy euh, nit maanaam maanaam ni nga xam ne noonu la soxna su baax baaxee ci itam maanaam ci buñ génnee liñ ci jotoon a wax hmm. maanaam soxna su baax baaxee ci yoonu yàlla ngir ne daf lay tegtal lu baax daf lay dalal lu baax ba pare itam boo amee yenn gàllankoor yi itam moom it mën na laa yóbbu maanaam ngir ne spiritualité daf koy daf koy xam et day xam ne kii ku mel ni diw moo ko mën a jàpp moom mën na koo jàppale niki noonu loolu bokk na maanaam ginnaaw yeneen i yoo xamante ne sax na su baax da koy jariñ ci wàllu spiritualité ak ci wàllu yoonu yàlla waaye euh, day wane tamit sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala xam-xam bu rëy bi nga xamante ne moom la amee ak sagesse bu mag bi nga xamante ne moo nekk ci moom ngir xam gi mu xam ne ku mel nii yow maanaam bu fekkonte ne maanaam jigéen la joo xamante ne dafa doy waar subhaanallah danaan ko waxoon naa la ko looy def ci àll bi yow kese waxoon naa la ko yow fi mu toll yow yaa joom bi boo joomee yaa ko tey yow yaa ko def voilà yooyu waaye nag subhaanallah waaye defut noonu de dafa dalal xelam ñëw jàppale ko allah allah sayyidat Khadija radiyallahu anha loolu defal na ko def na ko sayyidat dégg nga radiyallahu ta'ala anha mu daal kon moom sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la yéen moom moom bokk na ci li ñuy jànge ci suñu euh, hadith bi mooy tamit ne yoonu yàlla dafa laaj maanaam ngay delluwaat ci koo xam ne moo la gën a xam maanaam ba nga xamante ne mbir yi nga xamante ne ñoom ñooy lay arrivé yi ngay gis ak yi ngay xool maanaam te xamuloo lu mu doon maanaam nga daal di dem wut ku la ko ku la ko leeralal loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne dafa bokk ci yoonu yàlla euh, te loolu moom la sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax muy wulaat yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatu di ko toll bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu hadith bi mooy ne képp ku yor dëgg gii di jaar yoon yoonu yàlla na ci am ay noonu ndax euh, lii nga xamante ne na xaar ñu génne ko ci alalam ak ay ak ak këram ak dëkkam ak maanaam na xaar daal ñu teg ko ay maanaam mu daj ay nattu na loolu. ngir ne yoon wi ci boppam moo lamboo ak loola loolu nag ngir ne eh, li Seydina Waraka wax radiyallahu anhu li mu wax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci eh, ne ko daañu la génne ndax kenn du indi lu mel ni lii ngi indi loolu daañu ko noonu maanaam loolu moom moo tax wax lii dañ ciy jàngee ni wax dëgg ak wax li nga xam ne moom mooy li Alxuraan jàngale ak sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul ci xaar ndax gars yi daañu kontaan wala déet daañ nangu wala duñu nangu parce que loolu boo ko dee xaar doo wax mukk waaw lool moom jamais te ndax képp ku ko def ñu noonoo la loolu moom mooy lii nga xamante ne moom mooy li am léegi gannaaw bi nga xamante ne moom la wax ne nag képp ku ko mu ne mu ne ko bu ma boo ma fekkee dinaa la dimbali lool day wane ni sayyidina Waraqa radiyallahu anhu mooy góor gi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, mooy góor gi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu waaye lënt lënt bi ñu wax naan sayyidina Abu Bakar la radiyallahu ta'ala fekk ne mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ki njëkk gëm bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag woote na maanaam wala boog bi nga xam ne wàcce nañ ci moom ne ko léegi nag waareen wala yu mel noonu voilà loolu moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ki njëkk a gëm léegi mu ne qaala Ibn Shihab lii dañ koo def ñeenteelu xadis waaye ci euh, xadis bële la jokku waaye fii imam Ibn Shihab waxoon nañ ko sànq mooy az-Zuhri rahimahullah nga xamante ne muy sëriñu ñoom imam Malik ah voilà moom moom kon moom mooy euh, al imam ibn Shihab rahimahullah euh, dafa wax ni da dafa indiwaat beneen wax boo xamante ne ci même càllale gële la ko imam al-Bukhari rahimahullah indi moo tax waxaatul càllale bu njëkk moo tax mu ne wa qaala ibn Shihab maanaam mooy def li mu jëlee ci Yahya ibn Bukayr mu jëlee ci ko allay mu jëlee ko ci Aqil mu jëlee ko ci ibn Shihab rahimahullah waaye bii paa Ah, ak eh, imam az-Zuhri rahimahullah in jëlewu ko ci Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma waaye eh, daf ko jëlee ci Abu Salama mu ne qaala wa axbarani xabaarana ma Abu Salama ibn Abdurrahman te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn eh, mooy ibn mooy Abdurrahman ibn ibn Awf mel na bi nga xam ne sahaaba yent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci fukk ñi nga xamante ne ñooñu lañ bëggalee àjjana mooy fukk sahaaba yu mag radiyallahu anhum doomam ji di Abu Salama maanaam ibnu abdurrahman ibnu awf bokk wax nañ ni bokk na ci fuqaha sab'a a tamit juróom-ñaari borom moom fiqh ca waa ca waa Madina moom Abu Salama la moom mooy euh, dakkan talam euh, mi ngi génn adduna mi ngi gane adduna ci euh, ñaar fukk ak nangam ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi génn adduna 93 80 ñi ne nee nañ 94 comme maanaam mooy at bi ñoom imam Layth imam Malik gane adduna ñoom ci lañ génn ci la génn adduna mooy. kon Abu Salama Abdurrahman ibn ah, ibn ibn Abdurrahman ibn Awf na anna Abdullah te moom mooy Jaabir Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Amr ibn Haram ah mooy moom ak papa papam ku ne moom ca la ñu moom nekkoon chefu ñi daan yor ca ca xare Uhud moom la yonent bi sallallahu alayhi moom moo fa génnoon adduna moom Seydina Jaabir ibn Abdullah kon mooy al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ah, moom nga xam ne dàkkante la mooy Abu Abdullah wax nañ ne Abu Abdurrahman tam nee nañ Abu Muhammad mi ngi gane adduna 68e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi am na ñu ne 72 am nañu wax leneen non ah, al-Ansari moom Xazraji la as-Sulami al-Madani borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tagg nañu ko. màggal nañ ko ngir ne dafa bokk sax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom-ñaar ñi ëpp lu ñu solo hadith ci yenente bi sallallahu alayhi wa mooy kon Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na fii dañ ci yokk annahu maanaam annahu qaala noonu la ñuy jàngee hadith maanaam nee na woowu woote moom yu hadithu mi ngi jàngale mi ngi mi ngi wax hadith mi ngi mi ngi nettali an fatrati mi ngi waxtaane an fatratil wahyi ci dogug wahyu bi mm. fa qaala mu ne fi hadith yi maanaam boo xoolee wàll gi li tax imam al-Bukhari indi ko mm. rahimahullah mooy ngir ne maanaam wahyu bi comme dafa dogal mm. maanam hadith bëri moom fee la yam waaye hadith bii day yeggale wax ji nettali mbir mi maanaam moo tax mu ne woo muy nettali fa qaala mu ne fi hadith ci haditham mu ne bay naa ana mu ne bay naa diggante bi nga xam ne ana man am si maa ngi dox ci fekk rek sam waaw waa waa ñu ñu ñu sami'tu maa ngi dégg sawtan baat mi na sama bu tukkee ci asamaan faara farafaaku ma daal di yëkkati basari sama gis-gis fa iza rek ma daal di dajeek al malaku malaka bi allazi nga xam ne jaa'ani moo a dikke woon bi xeraa xeraa xeraa mu toog alal kursi yi ci ci kaw euh, ci kaw kursi yi maanaam maam ci ab chaise bay na sama diggante asamaan wala bi ak suuf fara'aytu ma daal di tiit min bu ci moom maanaam ma daal di koy ragal ma daal di tiit farajaatu ma daal di dellu fa qultu ma ne waay waay zammiluuni waay waay sàng leen ma fa anzala mu daal di wàcce allah bur yàlla ya taala di kawe ji ya ayyuhal muddassir qum fa anzir ila qawlihi wa ba ci wax ji mu naan war rib dafahjur ma ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rib dafahjur wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir waaye ba ci fahjur maanaam kon mu ne yaa ayyuhal muddaththir e eh, yow mi nga xamante ne yow yaay ki sol yére yi ba fees nag maanaam ndax muzammil moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki sangu sangu yére yi nga xamante ne ñooy yére waaye yére yooyu du ay yére rek yére yi sell te la ak yére yi maanaam maqaama ak yére mbaax ak yére teranga loolu moom yére yooyu la waaye ko moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne ko yaa ayyuhal muzammil mu ba daal di koy wax nag daal di koy jox ay orientation yooyu nag mooy yi nekk ci sootu muzammil waaye fii daf ni ko yaa ayyuhal mudaththir yow mi sol yéri nag yow nag léegi mat nga dem nga ba mat matal nga sax léegi nag dem nga moo tax yoonu yàlla noonu la tamit maanaam faaw nga am foo jaar maanaam faaw nga njëkk a nekk taalibe laataa ngay nekk sëriñ doo jékki-jékki rek tëb rek sol sa garam bu toog ni wax ne gars yi man laa léegi nangam indi leen nangam dama leen di yóbbu ci yàlla wala yooyu fekk doo leen mënal dara parce que yow sa jëmmi bopp defaru ko moo tax bi mu na ko defarul ba pare yow fa mu war a naa ko zammiluuni moom mi na ko yaa al muzammil eh, nga xam ne yow yaa aji sangu gi ah nga xam ne yaa ngi sangoo nag ay jiir yi sellate ak mbaax mu mu des du néew maam nga defaru maanaam mooy soogul ci yoonu yàlla ngay jaamu yàlla del zikkar del julli del naafila del et cetera del jàng alquran warattilil qur'ana tartila del jàng alquran et cetera maanaam ko loolu nga defal ba pare yow yow nga defal nga xamante ne nga concentré wu ci sa bopp ba pare soo paree nag mu ne ko nag léegi comme defaru nga nag léegi ba sol nga yére yi nga xam ne ñooy yére yu mat yi te mooy yére yi mboolem turu yàlla yi ak meloom yi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam solu rango ko mu ne ko nag kum fa anzir maanaam loolu yëpp dañ koy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee jaar ngir jàngal waaye ca baatin moom yonent bi sallallahu alayhi na loolu ku yàgg mu ne ko kon nag koom jugal fa andir nga waaraate léegi nag mën ngaa waaraate woo nit ñi wa rabbaka sa borom nag fa kabbir màggal ko ba ñëpp xam ne moom rek nga màggal wa siyaabaka sa yére yi fa tahhir laabal ko te mooy sa jikko yi sa jikko yi nay gën di sell na koy gën di seet sellal ndax maanaam laat na waaye deel gën di laabal maanaam mooy ne ni nga mel nii deel gën di perfection lu saa su ne maanaam bul ne rek léegi mat na rek yeex na déedéet deel di perfectionné wu loolu moom moo ki nga xam ne moo yegg ci yàlla dëgg-dëgg day jàpp ne moom yeggu fenn day jàpp ne demagul day jàpp ne lu bari manqué na ndax yoon wi du yeex wa anna ilaa rabbikal muntaha mu ne ko war war rëj dafa jur lépp luy sobe rek fax jur gàddaay ko maanaam mooy nga gis ne kon gàddaay gi day dellu si waat ba tey maanaam mooy gis nga xadis bu mu njëkkee fa man kaanat hijratuhu maanaam day dellu si waat mooy gàddaay lépp loo xamante ne du loo xamante ne du yàlla rek gàddaay ko ndax sobe la loolu ci ngay mën a laaboo laab ci ndox moom nga xam ne mooy maa ul ghayb mooy tatahhar bi maa ul ghayb in kunta za sirri maanaam mooy laabu ci ndoxum ghayb boobu te moom mooy ndoxu alquran ak sunna te moom mooy lan nga sell ba nga xamante ne sa yow amul benn dara benn particule benn atome buy amati ci yow dara lu dul ne wala dara luy amati ci yow ca lu dul yàlla mu ne fa xamiya euh, mu ne fa xamiya mu ne la ko dalee jamono jooja nag fa xamiya nag mu daal di bari. di dikk alwax euh, lu bëree bëri alwax yi wax yi mm. wata taabaa mu toxtaloo mu ne xadis bi taabaawo taabaawo maanaam bi benn eh, wax la ci xam-xamu xadis maanaam bu ñu naan taabaawo euh, maanaam mooy lii la ñu mu taabaa mu taabaa mooy tey bu fekkente ne dafa am benn waaye boo xam ne dafa soroo ci sëriñam même xadis maanaam même xadis bi ñaari nit dañ ko solo woo ci benn sëriñ yow nga soloo ko fenn kese dañuy xool ndax amul keneen ku ko soloo ci même sëriñ bi loolu mooy mutaaba bu dee ci saxaaba la nag kooku shawahid lañ leen di tudde hmm. maanaam mushahada la maanaam euh, dañ naan li ay shahid am na shahid maanaam am na lu ko seede mooy euh, beneen xadis léegi bu boobaa mu daal di wax ne kon taabawoo topp na ci xadis mooy Abdullah ibn Yusuf te waxoon nañ ko sànq mooy at-Tinnisi mooy ki njëkk wax ah Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mooy xarit bi ñu jëlee ci Muwatta ah. imam Malik ah waxoon nañ ko léegi mu ne waa Abu waa Abu Salih Abu Salih mooy Abdullah ibn Salih ibn Muhammad ibn Muslim al-Juhani al-Misri mooy Abu Salih moom mooy ki daan bindal imam Layth ibn Sa'd rahimahullah maanaam imam Layth bi ñu doon wax moom moo ko daan bindal ah, Abu Salih bii la moo tax Abdullah ibn Yusuf ak Abu Salih même hadith bi ñoom soroo nañ ko waaye kon ci kan lañ ko jëlee ci imam Layth ndax maanaam ñoom ay taalibi imam Layth lañ duñu taalibi keneen ci ñoom maanaam ci génération boobu la maanaam ñoom génération ñoom sëriñu imam Bukhari yi la rahimahullah mu ne wa taabaahu te topp na ko moom tamit ba tey maanaam hadith bi solo na kan Hilaal ibn Raddaad ah Hilaal ibn Raddaad mooy Hilaal ibn Raddaad at-Taa'i dañuy wax tamit al-Kinaani ash-Shaami moom tamit maanaam. Euh, Euh, al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na maqbul ku ñu nangu ay waxam lañ euh, imam az-Zuhali nee na Hilal ibn Raddad at-Ta'i euh, nekk na koo xamante ne tamit maanaam ay càllaleem maanaam dañ koy nangu waxam dañ koy jàpp maanaam kon moom nga gis ne imam al-Bukhari day ñu indi ñi gën a dëgër après mu teg ci ñeneen maanaam gis ngeen ñi mu indi ki mu hadith bi mu ko indee jële ko maanaam bii nga xamante ne maanaam mooy biy jóge ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ak Abu ak euh, ak euh, Yahya ibnu Bukayr ñoom ñett ñi ñoom ñoo ko soloo ci imam Layth ibnu Sa'd kon hadith bi ñett ñoo ko soloo ci imam Layth ibnu Sa'd mooy Yahya ibnu Bukayr Abdu Abdullah ibnu Yusuf ak Abu Salih ñoom ñett ñi ñoo ko soloo ci imam Layth ibnu Sa'd waaye Hilal ibnu Raddad maanaam imam Layth soloo na ko moom tamit kon ci euh, Hilal ibnu Raddad ah ak ci Uqayl maanaam ci ñaar la ko solo ci Uqayl ak ci Hilaal ibn Raddaad ah mu ne an Zuhri mu ne an Zuhri euh, mu ne wa qaala Yunus te mooy Yunus hmm, ibn Yazid ibn Abi Najjar euh, mi ngi génn àdduna cent cinquante neuf yi mu année ginnaaw gén ngeen dib sa sam ñu Abu Yazid muy al-Qurashi euh, wa Ma'mar te moom Ma'mar ibn Rashid Muhammad ibn Rashid al-Azdi al-Haddani ñu koy dàqantelee Abu Urwa mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw yonent bi ginnaaw yonent bi gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom nee na bawaarilu maanaam moom mooy put gi maanaam bi mu naan kii tiit maanaam xam nga euh, kii tiit maanaam Ma'mar Ma'mar ibn Yunus bi ñoom fan ci ci ban génération lañ bokk ñoom génération ñoom imam Malik lañ bokk ñoom imam Layth maanaam kon ñoom tamit soloo nañ xadis bi ci yoonu imam lay noonu déedéet ci kan ci ñoom voilà ci ñoom Zuhri mm-hmm. waaye euh, no Uqayl Uqayl ci Uqayl Zuhri waaye ñoom bawaari bubu lañ wax baax na maanaam mooy ne yenti bi saa salaam dafa dafa tiitoon ah. maanaam fi mu naan yar du fufu aada ah. ah, yar du fufu aada voilà fii nag bawaari do lañ wax yar du bawaari do boobu la seen sellale bawaadiruhu waaw naam bawaadiruhu mooy plurielu baadira hmm. la mooy mooy fii nit ki buy jékki-jékki fii di fii di bu tiitee nga gis fii naan ni waaw loolu mooy bawaadiruhu naam kon euh, ñu yem foofu la hmm? hmm. waaw baax na